بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa ahli tariqatihi al-faa'izina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi ñëw ci suñu euh, dars tafsirul qur'an euh, ñi ngi woon ci suratul ma'aarij fi nga xam ne moom la boroom bi subhaanahu wa ta'ala di waxe wala a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم borom subhaanahu wa taala di wax ci gaa yu baax yi mooy wallazina di gaa yi nga xam ne hum ñoo fii amwaalihim nekk na ci seen alal yi xaqun cër boo xam ma maalumun bu ñu xam la li lissaa'ili ñeer aji laaj ci wal mahrum ak kañu xañ ah, aaya bi ci suñ jotaay yi weesu eh, ñi ngi ci ba tey ba doon gis njàngat yi ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañu ci njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci eh, ki nga xamante ne moom mooy eh, ki maanaam ki ki ki jàmmarlo ak alal ak yenn léeg-léeg xëy na euh, yuy xew xew xew xew yuy am ci jëmmam ci ay jikkoom ci ay xolam ngir jëmmi alal moo xam alal bu mu téye la wala goor wala bokk alal bu muy sàkku la wala bu muy xemmem la yii yëpp day tax maanaam day indi euh, ay yenn jikko yu ñaaw la léeg yu nekk ci nit ci fekk ne yow alal du alal gi ci jëmmi boppam muy musiba gi waaye feebar la ay doomi jàngoro la yoo xamante ne dañoo nekkoon ci xolam waaye nag alal bi dafa ñëw génne ko feeñal ko leeral ko mu nekk kon ay occasion yoo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy tegal doomu aadama yi ngir war leen dëgg-dëgg maanaam ñoom ñooy ñan ak tamit ana dëgg-dëgg ñoom fan lañu toll ah, li nga xamante ne moom mooy bu ñu xoolee eh, borom bi subhaanahu wa ta'ala eh, ginnaaw ba jàngoro yi da koy mën na feeñal ci sañ-sañam ak man-manam ak kattanam ak namm-namam am na ay saafara yoo xamante ne suñ jotaay bi weesu gisoon nañu globalité bi nga xam ne moom mooy li ci gën a lëgu muy muñ xam-xam bi ñu incarné dëgg ak li nga xamante ne moom mooy euh, julli euh, donte loolu moom mooy yi gën a matale yi nga xamante ne loolu moom ci lépp lay ne mais terewul mu am yeneeni saafara yoo xamante ne Eh, day am ci leneen lu bokkut ak maanaam ay ay day mën a am eh, ci mbir mi ci ci ci jikko yooyu eh, selon maanaam nit ki fi mu fi bosam gën a garaawe mu am tamit boo xamante ne borom subhaanahu wa daf koo jëfandi daf ko daf ko wàcce muy fay bépp jikko jooju noonu maanaam de manière globale boobu nag li tax taxawuñ ci mooy dinañ ci ñëw ci kanam incha allah moom mooy azaka nga xam ne borom subhaanahu wa daf ko def ngir mu fay lépp loo xamante ne jikko yu ñaaw yooyu la ci société bi de manière général mais mu bañ nekk rek ci euh, euh, kii ci ci kenn kenn yi maanaam ci benn benn ci nit ñi. Euh, liñ ñu doon wax nag ci suñ jotaay bii weesu maanaam mooy li concerné benn benn ci nit ñi li nga xamante ne tamit moom mooy. Euh, gisoon nañ suñ suñu jotaay bi weesu ci fàgg yi woonu alal yi yëpp ana ban maanaam moom moo ci gën ak borom xoxo yu wuute yi nga xam te ne moom la ñu euh, gisoon nañ ni euh, ñi bu ñu xoolee wuute yi ëpp ci wuute yi day wër-wërloo ci diggante xeex ci yoonu yàlla ak li nga xam ne moom mooy njaay ak jënd ak am mbay maanaam wala boog li nga xam ne moom mooy rek lépp loo xam te ne sina ala mooy maanaam euh, ak xam-xam la bu nit ki di yor di ko mën di jëfandikoo ba pare muy am lu muy produire lu muy bu ñu xoolee dëgg-dëgg nag société yi nga xamante ne ñoom ñoo avancé yépp dañuy seetlu ne yii nii dañ ci avancé euh, li nga xamante na nag moom moo aju ci wàllu ijaara gi maanaam moom mooy salariat boo ko xoolee dëgg-dëgg euh, loolu du ne baaxul mais gënul maanaam Euh, baax na ci ñi nga xamante ne ñoom xëy na euh, foofu lañ toll te loolu lan man ak tamit ne bu amutoon kon ñeneen ñi nga xam ne ñoo yor seeni entreprise yu rëy wala yu mag kon duñu mën a euh, taxaw dëgg-dëgg li ñu war a def duñu mën a def dëgg-dëgg li ñu war a def baax na tamit pour ñi nga xamante ne xëy na amuñu ay qualification yoo xamante ne dañ naan kii kat lii la man te mën na ci defar ab entreprise boo xamante ne dana taxaw ndax jikko yi nga xamante ne moom mooy tax nit ki mën a defar dara mu taxaw ba pare dem jëm ci kanam loolu tamit ay jikko la yu nit di amee maanaam du ñëpp ko am euh, kon ci buntu boobu euh, nekk maanaam maanaam ijaara bi muy salariat loolu lu baax la euh, ngir ne su amutoon ëpp ci nit ñi duñu am luñ jàpp mais nekkul li nga xamante ne dëgg-dëgg bu ñu xoolee moom mooy li nga xam ne Euh, sharia maanaam moom lay xirtal nit ñi ci jalbeen bu ñu xoolee moo tax bi ñuy lim maanaam liggéey yi nga xam ne ñoo gën ci liggéey yi gis ne boobu teguñu ko yooyu ñoo boobu teguñu ko ci kaw beneen bi ci des tamit moom mooy le fait que mu euh, euh, tout tout dépend ci yenn sociétés yi ni muy demee léeg-léeg day dem ba jege ak xeetum jaam bu ndaw maanaam day jëm ba jege xeetum jaam maanaam ngir ne Euh, euh, moo tax ngay gis sax tout le temps syndicat yi ah di kaas di jàmbat lu baree bari euh, parce que suñ ko deful rek gars yi dañ lay soppi jàmm moo tax réew yi nga xamante ne amuñu ay syndicat amuñu yooyu noonu da gis ne liggéeykat yi seen xàq yi du bari seen droit yi du du du bari alaakulli xaaral loolu li ñu taxoon a jóg rek moom mooy wax ne ñoom bu ñuy wax yi ñoom ñooy ci cosaan maanaam cosaan kon. Euh, yii ñoom ñoom la ñuy faral di wax ne ñoom ñooy euh, liggéey yi gën te loolu ci suñu jotaay bi weesu waxoon nañ wuute yi ci borom ko koy wuute rahmatullah bu ci nekk amee ay gëneel yu rëy rëy euh, li ci ëpp daal buñ ko xoolee moom mooy njariñ gi nga xam moom lay indil nit ñi maanaam njariñ gi nit ki di indil boppam ak yi muy indil nit ñi xëy na du jar ñuy taxaw benn bu ci nekk ñuy wax lu tax mu am gëneel bu rëy par rapport ak ñeneen ñi Euh, xëy na lool du jar ñu ci taxaw euh, ngir ne euh, amaan na munoon maanaam leeral nañ ko ci yeneen i yoo xamante ne ci rawatina ci durus yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullah daal siñ ci def rawatina bi ñuy wax ci kitaabul bu yoo ci njàlbeen bi leeraloon nañ gëneel gi masalan gi nekk ci njaay ak jënd ak borom yi rahmatullah alayhim li tax ñu fonk ko ak teg ko fi nga xamante ne moom lañ ko teg wuute gi nga xam ne moom la borom xam-xam ci liggéey yi tamit ban moo ci gën tamit indiwaatoon indi woon nañ ko foofu ci anam gi nga xamante ne na foofu lu gënoon a yaatoo ko fii euh, ala kulli euh, liñ ci jublu rek moom mooy euh, leeral mbir ci anam goo xamante ne nit ñi dinañ xam à peu près maanaam li nga xamante ne moom mooy maanaam ka dinañu xam li nga xamante ne moom mooy atte yi ak borom xam-xam yi rahmatullah nan lañ ko gisee ci biir loolu na mu am euh, d'ailleurs fàggu maanaam di am mu gën kom euh, li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam bi mu naan euh, kenn ci yéen jël dem maanaam jël dem ci àll bi daal jël ay matt yoo xamante moom lay jël mu teg ko ci ndondom maanaam jël buum takk ko teg ci ndondom dem jaayi ji ko ba am ci lu mu dundee nit ñi di laaj moo xam jox na ko moo xam euh, joxuñu ko euh, naka euh, bi muy wax naan li gën ci li li ñuy liggéey mooy li nit ki di liggéey ak loxoom ndax yent yàlla Daawud alayhi salaam moom da daan lekk ci li nga xamante ne moom la loxo doon liggéey et cetera comme ni ko borom subhaanahu wa ta'aala waxee dañ koo xamal li nga xam ne moom mooy ni ñuy defaree maanaam weñ maanaam dañ ko yombalal weñ mais dañ koo jàngal tamit li nga xamante ne moom moom la ñuy defaree yére yi ci weñ mbubu koŋ yi et cetera maanaam san'ata labuusin wa 'allamnaahu san'ata labuusin maanaam kon loolu yëpp ay mbir la xam xamante ne mooy artisanerie boobu maanaam di di di di loolu maanaam nekk tëgg nga xamante ne baat bi lool la lool lay tekki tëgg eh, te eh, léegi nag tëgg masala dafa évoluer maanaam ñi dañ koy dañ ko yamale ci li nga xam ne moom mooy lu rudimentaire bi nga xam ne eh, mooy ñu njëkkee ñu jiitu ne nañ daan doxale ba léegi day seen seenu dellu ginnaaw am ñoo xamante ne dañoo évoluer maanaam dañoo dem ba nga xamante ne dañuy yéeg ci niveau menuiserie mécanique ok euh, euh, métallique plutôt menuiserie métallique am ñoo xam ne yéeg nañ sax ci yeneen i maqaama ñoom ah di defar ay oto di defar ay maanaam yëpp voilà sidérurgie bi et cetera ñu gën a yëkkati affaire yi voilà industrialiser ko et cetera maanaam loolu moom mooy li nga xam ne ci loolu la ñu l'islam di loolu la ñuy invité maanaam ñu bañ a rek ci li nga xam ne moom la yow ye comme niñu ko gis woon ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon wax naan boo leen lool maanaam boo leen ci riba ay euh, la ci forme riba mu ne koy jaay euh, ngeen doy benn di topp rek ginnaaw euh, geenu nag yi maanaam ci mbay di doyloo rek mbay ah, ba pare bàyyi xeex borom subhaanahu wa ta'aala dina xirtal ci seen kaw seen noon yi te dina leen teg toroxtaange googu duñ ko yëkkati lu dul ngeen dellu ci seen diine ji maanaam loolu day wane ni nga xamante ne dëgg-dëgg noonu la ñu war a dëppoo ak jamono ci mboolem mbir yi nga xamante ne moom la ñu def et que état d'esprit boobu il faut que mu animer jullit ñi il faut que mu nekk li nga xamante ne day nekk ci seen xel ak seen xalaat maanaam ñu bañ a nekk ñoo xamante ne euh, na ko maam ya defee ñun nii lañ ko daan defee na ko maam ya daan defee wala ñun lii lañ xam xam nga rek yem ci ba noppi tamit loo xamante ne te lépp day wër-wër loo ci xam-xam boobu gisee. te xam-xam mooy loo xamante ne tamit waroo koo maanaam jël rek denc ko pour sa bopp yow kese comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee boo gisee lu bëri bëri bëri ci xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy tax nit ñi seen eh, maanaam mbir mi njariñ mën a yëkkatiku nit maanaam mën a kawe nit ñi mën a jariñoo moo xam ci wàllu paj la moo xam ci wàllu utum alal la moo xam économie bi et cetera yëpp maanaam mën a mën a jóg jëm kaw boo leen gisee ci yenn réew yi mu dellu ginnaaw comme masalan suñu réew yi eh, réew wolof yi li tax masalan mu dellu ginnaaw mooy ne dafa bari da bokk na ci bokk na ci du loolu kese mais bokk na ci le fait que nit ki li mu xam daf koy bëgg a dencal boppam kese maanaam xataa euh, ba sax maa ngi fàttaliku kas jamono yi kaset yi am bande yi xam naa ko bi ko xam euh, yooyu noonu bi mu daan am euh, da ngay gis sax ñoo xamante ne wala yenn CD yi xam naa loolu tamit ñu mujjee juddu ko duñ yi da ngay gis koo xamante ne da ciy yor ay waxtaanu diine wala maanaam ba xataa ci diine sax da ngay gis état d'esprit boobu da leen di alimenter wala boog mu yor benn livre boo xam ne da xëy na nit ñu bari duñ ko gis wala yu mel noonu nga gis muy puukare woone moom rek ko yor mais du nangu ko aal ko wala boog du nangu gis ko ba jariñoo ci naka noonu noonu la demee da ngay gis ñu mën a wala mën yenn xam-xam yi nga xamante ne euh, day mën a faj nangam wala maanaam loo xam ne lu ñu xam la maam ba fi maanaam doom jël ko ba pare euh, moom it day dee noonu parce que jàngalu ko kenn xattaa ba léeg-léeg doomam yi sax daf koy daf leen koy iñaanee jàngal wala du leen intéressé nekk loo xamante ne du tegu ci loo xam ne lu leer la yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne bu ñu xoolee borom yi dañuy tënk instant bi nii maanaam nekkuñu di di yaatal bëgguñu yaatal trop ci domaine bi nii mais ñuy wax nii ay mbir yoo xamante ne euh, ne borom xam-xam yi rahmatullah dañ ciy xirtal am nañ ci ay ay ay ay ay am nañ ci ay dalil am nañ ci yeneen mais dañ koy tënk rek maanaam ci mu mu bañ a bëri euh, et que euh, da gis yooyu noonu moom mooy waral. ba nit ñi euh, xam xam bi nga xamante ne moom moo moo waroon a am euh, moom nit ñi duñ ko am donc développement bi nga xam ne moom la moom la ñu war a am moo xam ci côté santé bi la ci côté économie bi la ci côté politique bi ci côté yeneen ak yeneen duñ ko am xattaa ba léeg-léeg sax da ngay gis ba suñu loolu ni mu ni mu ni mu ni mu amee jeexital ci suñu dundee dafa dem ba nga xamante ne tey euh, ak wolof ba nekk wolof tey dama wax wolof mais tukulóor ci la bokk joolaa séeréer et cetera ñun ñëpp tey boo ko boo ko jëloon au hasard nii ci mbedd mi ngi jël benn euh, gone wolof am nga euh, am nga euh, quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt neuf pour cent ci chance ci nga laaj ko à partir de maanaam les années mille sept cent lan mooy histoire wu moom moom ñoom seen xeet du ko xam ah mille sept cent waxuma la nga ma mille huit cent sax parfois du ko xam am nga chance su loo xamante ne loo ko mën ci wax tey fi toll yi gën a rudiment yi gën a ndaw yi gën a tuuti yi ci ci ci ci ci ci ci li aju rek moom moom rek moom askanam maanaam waxuma la yeneen ñeneen ñi de mais li li aju rek moom ci askanam du ko xam néewal na ci sax ñoo xamante ne boo leen laajoon seen ñeenteelu maam xam nañ ko wala juróomeelu maam yoo xamante ne daf boo ko gisee mooy dañoo am désintérêt parce que gars yi maanaam parce que transmission bi maanaam ni ñu waroon a euh, euh, jottalee xam-xam bi moo des naka noonu tamit. métier yi xam-xam bi et cetera gars yi ñu maanaam euh, masalan tey boo jëlee réewu tubaab yi wala yeneen xëyuñu xëy rek maanaam nit ki ay inventé ordinateur loolu amul c'est parce que ci yu ndaw la ñuy tàmbalee ku nekk di jàngal génération bi ci des xam-xam bi ba pare ñu koy tasaare ba pare mu nekk loo xam ne dañ koy tasaare ñëpp mën cee jot ku ci bëgg a jot mën cee jot loolu nag moom mooy tax mbir mi eh, ñenn ñi di gën di def ay gëstu di découvrir di gis ay mbir yoo xam te ne ñeneen ñi xamuñu ko woon xëy Euh, mbir mi gën di gën di yëkkatiku mais boo jàppee mbir mi maanaam secret la comme ni nga xam ne noonu la ko borom ko xam di waxe ñoom loo xam te dañ naan la ay maanaam maanaam moo la gharib parce que xam-xam balaa moo nekk dëgg mooy comme ñoom li ñuy wax moo tax na ngeen moytandiku xabaar yi nga ne information wala xam-xam yi nga xam ne dañ naan leen daa tumranke na ngeen ko moytandiku maanaam yooyu yëpp boo gisee ñooñu ñu ko doon wax ak ku mel ne imam Sufyan ibn Sa'id as ak ñeneen rahmatullah al jami' maanaam loolu moom moo tax maanaam li tax nag ban rapport la am ak alal gi moom mooy développement mentalité dafa am lien bu baax a baax ak développement alal maanaam tey bu ñu xoolee ki nga xamante ne mentalité am développé wul maanaam nekkul koo xamante ne gis-gisam dafa sori xelam day nàcc et cetera maanaam mentalité da ngay gis soit du mën am alal wala su ko amee tamit du taxaw maanaam te te te te te day day nekk ci yenn yenn. Euh, yenn limites yi xataa euh, ba diine ji sax bu bëggee mu avancer nit ñi il faut que seen mentalité évolue il faut que voilà euh, xam-xam bi évolue da ngay gis ñoo xamante ne masalan tellement que seen gis-gis dafa dellu ginnaaw da ngay gis masalan du ñu nangu di jëfandikoo maanaam am na ñoo xam ne léegi ba léegi nii dañuy taxaw naan la way xale yi ngay ngay jàngal da nga war a wut ndax nanga mu ëpp barke et cetera maanaam xoolal ma xalaat bu boobu noonu. léeg-léeg nga gis ci ñoo xamante ne maanaam xataa dañ lay wax sax na la del taal ay matt ànd ak maanaam te yow nan nga a nekkee dëgg lion maanaam di xalaatee noonu maanaam parce que tout simplement wala naka nga mën a nekkee maanaam dëkk dëkk dëkk dëkk bu naat quoi ba pare di xalaatee di am xalaatin woowu voilà da ngay gis loolu moom moo tax li tax xam-xam bi tamit di réer muy nit ñi duñ ko yaxal maanaam bind ko téye ko teg ko fenn ba pare mbind moomu ñëpp mën cee jot euh, euh, enregistré ko par exemple ne serait-ce que loolu li lay wan mentalité bi maanaam diggante ku am ak ku amul euh, ni mentalité yi di di di di di wutee la nekk li koy wane bokk na ci rek lu lu lu simple nii mooy tey a ah, bari na ñoo xamante ne mën nañu am na ma mën nañ jàngale téere yu bari mën nañ def dars yu bari et cetera maanaam nit ñu bari jariñoo ci mais duñ ko def parce que tout simplement seen xalaat mooy lan mooy ne euh, way da ngaa war a ñëw toog ubbi sa téere masala et euh, nga kii ak foo mën a ne yow nga nekk Amérique yow nga nekk benn village ci biir euh, Sénégal mais lan moo tax nga war a imposer waajooju ne ko da ngaa a jóge jël avion ñëw bàyyi sa yitte yëpp nga ñëw toog di di di liir ma ma ma lay sax mais lan moo war a tax maanaam xalaatin boobu loolu yëpp sous développement moo koy indi maanaam waxuma la sous développement économique mais mentalité te sous-développement mentalité boobu moom mooy jur tamit sous-développement économique bi maanaam ñàkk yar gi éducation bi foofu la nekk problème bi yëpp foofu la nekk boo gisee borom xam-xam yu njëkk yi niñ daan jëlee ay mais mokkal lu bari bari jël euh, téere yi ba pare nga gis leen ñu aay ci domaine yëpp maanaam du ñu spécialisé wu rek ci benn affaire kese déedéet dañuy aay fiqh usul aqida tasawuf euh, hadis euh, luxa xam-xam yi wër-wër loo ci luxa Euh, euh, balaaga et cetera ba ba pare ba pare nga gis leen ñu bind ay téere ci médecine ñu bind ci ay téere ci ci ci ci wàllu gastronomie maanaam euh, ñoom imam as-Suyuti xool leen ñoom imam an-Nawawi al-Hafiz imam Ibn al-Jawzi ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim nga xam ne tey bu ñuy wax ci domaine économique bi da ngay foog ni ñii ay économiste la wala loolu rek xam su suñuy wax ci domaine médecine da ngay foog ni ñii loolu rek xam ñu bind ci ay téere imam al-Ghazali xool ko imam al-Ghazali bu ñu waxee philosophie foog nañ ni ñoom rek ko moom boo xoolee ñi nga xamante ne euh, euh, d'ailleurs Descartes sax day wax ne moom ci boppam xalaatinu imam al-Ghazali maanaam moom mooy ki ko influencé nga xool ki nga xamante ne boo ko xoolee ci domaine tasawuf nit ñi xamul lu dul tasawuf dañ foog ne ñoom moom moom seen imam la ñoom ñi nga xam ne ñu yëngatu ci usul noonu boo jubee boo demee ci maanaam domaine boo dem nga gis nga fekk ko mu nekk dënk ngi nekk ponkal ñu ñuy référé woo ci moom ak imam Ibn Rushd xool ko médecin bu mag la ak imam Ibn Rushd de borom Bidaayatul Mujtahid ak baayam Ibn Rushd bi siiw ci mooy borom muqaddimaat euh, kii kii kii kii ak ak Irshad euh, kii euh, at-Tahsir wal Irshad borom téere boobu ci Sharh kii Mudawwana mooy maamu beneen Ibn bi nga xam ne moom la tubaab bi naan Averroès nga xam ne imam la ci ci ñoom ñaar ñëpp d'ailleurs ay imam lañ. ci ci philosophie ay imam lañ ci médecine ay médecins yu mag lañ ba pare ay qaadi lañ ay juge lañ et cetera maanaam loolu yëpp maanaam boo jëlee ñooñu ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam mooy loolu développement c'était loolu moom mooy l'âge d'or maanaam li naan noonu lañ ko mën tuddee maanaam jamonoy wurus maanaam nga xamante ne eh, xam-xamu l'islam bi mais dafa tasaaroo woon ci adduna bi parce que développement mental nga gis seen architecture yi ci période yooyu ba léegi boo demee. ci réew yu njëkk yi réew ya da ngay gis seen seen seen architecture yi ni mu taxawee ba léegi ni ni ni ni maanaam seen tabax yi nga gis système social bi nga xamante ne moom lañ amee woon ba nga xamante ne jamonoy ku mel ne jamonoy Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu maanaam système social bi nga xam ne moom la tegoon ci anam goo xamante ne euh, euh, euh, jullit ñi doonuñu woon soxlaal daanaka kenn ci alal parce Eh, eh, eh, am nañ ay luy mel ay allocation familiale ay allocation yo mais yu leer yoo xamante ne dañuy ñëw voilà selon yow yaay kan selon et cetera ñu am ay critères yu ñu teg yoo xamante ne dañuy jël ay allocation ay part ci alal gi nga xam ne moom nekk ci baytul maal muy trésor public ñu jël am ñu ñu ci jox alloué ko selon nit ñi seen ñoom ñooy ñan ak lan la ñu def ak lan la ñu représenté ak tamit lan lañu ak seen aajo fan la toll. jamono yi Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu nga xamante ne mbir mi yeggoon na ci niveau boo xamante ne réewu jullit yépp ci adduna bi amul benn réew boo fa mënoon a dem nga jël sa sarax nga jox ko nit mu nangu ko parce que kenn soxlaatu woon et cetera te ñaari at la def ci nguur gi ñaari at matu ko sax maanaam et cetera loolu moom moo lay wax maanaam loolu lañ lay wax ne la développement wu man xam-xam ak développement wu mentalité ak développement wu économique ñooy ànd ñooy ànd. c'est-à-dire que mbir yi dafa am solo parce que euh, su fekkente ne teguñu ko ba mbir yi leer nit ñi duñu gis lan moom moo war a tax ba ñun jullit ñi tey ñu dellu ginnaaw Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon na ko wax na dëgg nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam wa idha talabna al-izzata min ghayri al-islam adallana ñun ay nit lañ ñoo xamante ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala l'islam ñu terale waat naa ne suñu demee di wuti ji Euh, teraanga ci feneen fu dul l'islam dañ ñuy toroxal est-ce que du loolu moom mooy li ñu gis est-ce que du loolu mooy li xew kon yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu yu yu yu mat a bàyyi xel la maanaam te loolu dala koy wan maanaam tey ki nga xamante ne ne serait affaire yu ndaw ah, euh, tey problème am na ñu ne eh léegi kenn mënatul génn et cetera gars yi jël fum voilà di di di di di. du enseignement en ligne et cetera tout ça yow bu doon yow yow da naa naan man ca daara ja laa nekk toog kii rek et cetera mais léegi lan mooy xew tey boo xoolee YouTube bi wala Facebook bi surtout YouTube bi wala même Facebook bi a ak yeneen yi yeneen yi ci des Twitter Instagram et cetera man sax gars yi parce que Instagram man ba léegi dugguma ci noonu mais maanaam yooyu. boo xoolee euh, caaxaan yi ni mu fa bëri xam nga lu ko waral parce que ñu nekk ci dëgg te nekk ci ci ci diine ji ñoom nangu ko investir mais mbir mi nag ëtt la rek la ëtt la rek yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa keroog bi nga xamante ne moom la doon woote mais dafa dem ci mawaasim yi foire yi fu mu dégg ne foire am na nga xam ne nit ñu bëri dañ fay daje ci la daan dem di woote waaw waaw noonu la daan def ba nga gis waaw Madina ci lañ ko gisee ba tey moo tax lislaam yegg si fii mu yegg et cetera maanaam affaire bi foog mu ànd ak benn mentalité développement daa ànd ak mentalité sous développement tam daa ànd ak mentalité boo xoolee réew yu sous développé yi ku la wet ku wet nag demal ci réew wolof yi nga xool ko maanaam mentalité yi ak xeetu incivisme maanaam ñëw ci mbedd mi lu la neex def am jikko yu yaradiku yàlla nañu yàlla sàmm et cetera ak yooyu doxalin wu ñaaw xalaatin wu ñaaw yéenante lu bon euh, et cetera et cetera mi loolu mentalité wu sous développement la ñàkk maanaam nga lu ñàkk alal gi nii moom moo garaaw de mentalité wu ñàkk moo garaaw euh, yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne. Euh, en fait problème yi souvent foofu lay jóge problème yu bari bari bari foofu la jóge voilà problème yu bari bari foofu la jóge euh, kon euh, alal am na solo dafa am solo mais li koy conditionné tamit mooy mentalité bi bi nga xam ne moom mooy moom lay àndal euh, léegi euh, ñu ñëw ci ah, dañoo tënk lu bari ci loolu euh, ndax bëgguñu woon xëy na yi gën yàgg ci yenn mbir mais bokk na ci li ñuy kon jàngatee ci suñu aaya bi mooy li ñu jot a wax ni ndax borom subhaanahu wa ta'aala bi mu tuddee julli dafa ne ñiiri ci seen alal yi maanaam mu tudd alal bokk na ci li ñuy jàngatee ci suñu aaya bi moom mooy borom subhaanahu wa ta'aala ñi nga xamante ne ñooy gaa yu baax yi dañoo jox yitte borom subhaanahu wa ci seen alal gi ba alal gi nekkul ci seen xol ba nga xamante ne din dinañu tere benn àq di ci génn boo xam ne bu aju ci borom bi la subhaanahu wa wala bu aju te loolu lañ ko ci jàngate mooy fi amwaalihim haqqun ma'lum maanaam mooy nekk na ci seen euh, alal yi maanaam àq bu ñu xam maanaam ne ñoom seen bopp ñoom ñoo ko dëxal xam nañu ne dëgg-dëgg alal gi du ñoom ñoo ko moom ki ko moom dëgg-dëgg mooy seen borom subhaanahu wa ta'ala euh, ba nga xam te ne xërt gi nga xam ne moom lañ ciy xër ci nekk ci lu baax ci dem ci lu baax ci jublu ci lu baax comme li borom subhaanahu wa ta'ala wax fa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara képp koo xam ne yow def nga lu tolloog pepp ci lu baax ci lu baax da nga ko gis waaye képp ku def lu toll ni pepp ci lu bon euh, da ko gis mu daal di ci teg wal aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal mughiraati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jama ba pare daal inna al insana li rabbihi lakanuun innahu ala dhalika la shahid waaw ah, ba mu ci paree loolu loolu la ci teg mooy dafa tudd fas yi nga xamante ne Euh, dañuy rëpptal mooy aadiyaat yi dañuy dañuy dañuy jal dañuy dañoo ñeme nga xam ne buñ leen waree bi ngir xeexi waaw mooy kon ndekete diggante lu baax ak lu bon daa iman xeex googu day nekk fii mais diggante lu baax ak lu bon ku ci bëgg fok maanaam ku ku ku ku bëgg euh, nootal lu baax fok nga nangu maanaam nga gis comme fas yooyu ni ñu mel rëpptal googu buñ leen bu seen borom waree ñu jëm ci kanam voilà nga xam te ne mu muur yaat xadaxan dañuy yëkkati pënd mi maanaam di koccel suuf si dëbb waaw fal mu xiiraat su baxaa ñuy xëy suba gis nga di dem di xeexi ji di di di fa as fa fa asar bi naqaa nga gis na seen pënd boobu sax day dem bay dugg ci nga gis ci bakkan yi mais nga gis pënd mi su jógee ñoom ci seen bopp du du du duñ ci ñàkk am luñ ci jëlee pënd mi su wuuree foog maanaam mu dugg ci bakkan bi et cetera ñu koy noyyi ak yu mel noonu mais loolu muy le prix à payer muy muy njëg a fay nañ dem fa wasat na bi jamaa ñu dem ba ci digg mbooloo mi ñu nangoo taxaw ci digg mbooloo mooy gis na loolu mentalité la gis na li ñu wax nii non mentalité bu garaw la c'est-à-dire que tey boo bëggee dara yow ba maanaam et puis bu jafe-jafe amee ci tax da ngay dem ci mbooloo ci digg bi. tey boo xoolee léeg-léeg euh, euh, euh, fitna su amee wala problème am ki nangoo jël bi mi song ko xeex maanaam nangu nekk ci digg maanaam buñ naan càllmeera man càllmeera cyclone ki dem nangoo taxaw ci digg bi kooku ñaare cyclone bi maanaam càllmeera bi du ko yóbbaale du ko yàq mais ki càllmeer gi di yàq boo ko seetloo mooy ki nga xamante ne moom nangu moom daa daa a day day bëgg a féete ci ci ci extrémité moom nanguwut a takk ci dara boobu càllmeer bu ko fekkee da ko yanu yóbbu ko daal dóor ko moom fu mu ko dóor nag selon chance am la ko dóoree ci miir bi moom boobu mooy tudd dina kawute euh, mën na ko sànni ay kilomètres ci ginaaw mën na ko def lenn et cetera mais ki dem nekk ci dikk bi kooku ñaare mooy ki nga xam ne moo maanaam mooy dafa nangoo affronter affaire yi dafa nangoo jàmmarloo mbir yi voilà léeg-léeg nag euh, suñu maanaam réew réew yi sous bokk na ci seen problème yu rëy yi bokk na ci mooy jàpp nañ ne ñoom problème yi ñu nekkee dafa am ñeneen ñu leen ko teg rek et puis jeex na maanaam maanaam nanguwuñoo jël bi mi comme ni fas yi ñu fas yooyu ñu buñ leen yóbbee ci toolu xare ni ñuy def ñoom nanguwuñ ko borom subhaanahu wa ta'aala teg leen noonu ne leen ne ne eh, ne xool leen fas yi ni ñu mel ak ni ñu déggalee ñi leen war xool lan niñ mel yow yàlla nag moom na déggal nga war ko déggal nga war a li mu la wax nga sawar ci nekk fas yu waroon a saware ni mu jox la exemple fas woo war yooyu borom subhanahu wa ta'ala ni mu ni doomu aadama mu melut noonu innal insana li rabbihi lakanuut doomu aadama moom moom daal lànkal boromam maanaam mooy in in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila ulaika humul ghafilun gis nga maanaam loolu mooy beneen gis nga aaya boobu ñoom ñoo njaay àll yi ñoo yem borom bi ñoom sax ñoo gën a garaaw njaay àll yi ñoo yées bal hum adallu ñoo gën a sànku njaay àll yi parce que nit bu fekkente ne moom ak dafa dem ba nga xamante ne moom ak animaux yi ñoo li muy soxla moom la animaux yi di soxla li mu bëgg moom la animaux yi di bëgg ambition yi mu am mooy exactement yi animaux yi am mais mook animaux yi ñoo yem et que boo fekkente ne da ngay doyloo rek loolu maanaam doyloo rek mel ni animaux yi loolu mooy amul benn njariñ amul benn avantage amul benn dara loo xamante ne daal xeetu bëgg jumkanam la te nit ki nag li gën a màgg te moom mooy concentré développement yi ñuy wax yépp ci xel ci xalaatin ci gis-gis ci xam ci am-am ci sañ-sañ ci doole ci gëdd ci daraja lépp mi ngi ak ci sa boroom yow nan nga ak moom lépp concentré ko ci benn muy benn objectif muy sa borom subhaanahu wa taala wa innahu ala zalika xam na loolu ah moom seede na ko gis na euh, nga xam ne dañuy sóobu ci yoonu yàlla ñoom meluñu noonu ñoom nan lañ mel mooy dañoo jiital seen borom subhaanahu nañ ne alal yàlla la am-am bi am-amu yàlla la mais nag dinañ ko sàmm dinañ ci doxale lépp loo xamante ne borom bi loolu neex na borom bi tam gërëm bët ko borom subhanahu wa ta'ala gërëm la ko ñoom loolu la ñu ne ci loolu ne duñ ne ci leneen ci loolu la ñu ne duñ ne te alal googu du leen tardeel du du du du du du leen du leen teree jaamu yàlla du leen tax ñuy salfaañi xàq jàmbur ba pare duñ ko dajale rek ngir bëgg a dajale kese ngir am ko kese kese kese di ci rek ci gis ko nii ak di ko compter déedéet ba pare dañ koy dañ ciy bëgg lu gën a jëmale adduna bi kanam lu gën a jëmale nit ñi kanam loolu mooy nekk seen objectif ci alal te lool mooy teggin yi nga xamante ne képp kuy sàkku alal teggin yooyu war ngaa sàmmante moom képp kuy wut alal te yàlla rek tax nga def ko jaamu yàlla tamit soo ko mënul def moom en jaamu yàlla kese mais objectif yi intermédiaires yi nga def ku leen nga nga nga fixé leen ba pare nga jël yooyu def leen jaamu yàlla maanaam tey comme nga ne damay wut alal ngir dundal sama njaboot mais dundal njaboot gi dafa koy def ngir jaamoo ko borom. damay wut alal ngir dimbali samay mbokk dimbali sama mbokk boobu ma def ko ngir jaamu ko yàlla damay wut alal ngir joxe mën a joxe asaka joxe bëgg fas naa yéene mbokk ci ñuy joxe et wut asaka googu nag dama koy def ngir jaamu ko yàlla et maanaam toppe ko noonu damay wut alal ngir mën a nekk ci circonstance condition yu baax condition yooyu nag ngir may mën a sant borom subhaanahu wa sant bu sincère te dëggu waaw nga xam ne bu ma nee alhamdulilah moom alhamdulilah boobu ci xol bi lay jiibee dëgg et cetera alors bu may wut alal ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci diine li nga xam ne moom mooy doxal diine ji moom mën cee jàpp bokk ci ñi ciy jàpp dëgg maanaam bañ a bokk rek ci ñi nga xamante ne dañuy ñëw pour bénéficier wu maanaam damay ñëw pour pour consommer kese déedéet ma bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy dundal mbir mi ñooy tax mbir mi taxaw euh, loolu moo ñuy yóbbu ci beneen njariñ bi gën a mag bi nekk ci aaya bi mooy yoonal gi borom subhaanahu wa ta'ala yoonal asaka et que asaka euh, ku mel ne al imam ibn Hibbaan euh, rahimahullah dafa jàpp ne ñu ngi ko yoonalee Makka euh, ndax aaya yi nga xam ne moom mooy aaya masalan aaya bi ak bi nekk suratul an'am yooyu yëpp ay aaya la yoo xam ne boobu na wa aatu haqqahu yooyu yëpp ay aaya la yoo xamante ne Makka lañu wàcce Euh, naka noonu azaka amoon na ci ñu njëkk ne voilà euh, comme wa awhayna wa awhayna ilayhim fi'lal khayrat wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa kanu lana abidin comme ni ko alquran waxe yenent yi njëkk mu tudd leen ba pare daane dañ leen a wax yu woon jëf yu baax ak taxawal julli ak di joxe azaka euh, kon bu fekkente ne julli tamit amoon na laataa Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xew-xew isra wal mi'raj bi am et dañ daan julli comme maam Ibrahima alayhi salaam nañ daan jullee et que jeexitalu julli yooyu xamoon nañ ko ba Màkka ñi ngi ko daan def wala ñenn ñi ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'aala digaloon ko ko moo tax aay da ngay gis ay julli da ci am digle aay yi njëkk a gis ay tax ay digle julli am na ci laataa même li nga xamante ne moom mooy. Euh, li xam ne moom mooy isra euh, wal mi'raj bi am euh, te yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit daan na jàpp laata isra wal mi'raj bi am yonent bi na tamit te euh, ñu njëkk ña tamit daan nañ jàpp daan nañ julli tamit amoon na li xam ne moom la xeet wi jagoo nag surtout bu dee ci buntu jàpp masalan moom mooy le fait mu nekk mandarga ci ñoom maanaam cëri njàpp gi di nekk leer ci ñoom mandarga yawmal qiyaamati euh, comme ni ko hadith bi waxe inna ummati mu yawmal qiyaamati hurran muhajjalina min athari wudu euh, hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bu nekk ci ñaari sahih yi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne sama xeet wi dinañ leen woo yawmal qiyaamati maanaam dinañ dikk yawmal qiyaamati ci beneen riwaaya tuuna yawmal qiyaamati ñu nekk ñoo xamante ne Eh, aju pel ci xar kanam lañ mooy dañuy weex tàll naka noonu cër yi maanaam eh, cër yi eh, njàpp yi mooy loxo yeeg tànk yi tamit dañuy weex leer ngir jeexitalu jàpp kon loolu moom mooy li ci particulier mais sinon jàpp ci jëmmi boppam amoon na ak amaan na yeneen yi ngëneel yoo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi daf koy tudd ci wàllu njàpp kon yooyu amoon nañ euh, asaka tamit maanaam koor tam amoon na comme kutiba alaykum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum comme ni nga xam ne ñu jiitu ñu tamit daan nañu woor léegi euh, asaka tamit amoon na asaka tamit période Makka wàccoon na xaqiqatan amal na lool mooy li ci gën a wér mais que li nga xamante ne moom moo amutoon moom mooy précision wu maanaam di tegtale maanaam kan ak kan exactement nag lañ ko war a jox ak nan lañ koy nii dans les moindres détails maanaam ci bu ñu jëlee mbir yi euh, ci anam bi mu gën a euh, leere ñan lañ maanaam lañ koy jox et cetera ak naka lañ koy joxee euh, ci bu ñu xaymaa alal yi ak koom bi naka lay amee loolu moom mooy li nga xam ne moo ñëw Madina loolu mooy li xew li li xewee Madina mais bu dee ci globalité bi noonu rek mais ñi aajowoo ñi soxla dañ leen di jox te loolu ñu leen di jox di tudd asaka ba pare condition yi ñu ci war a teg yu bari xëy na amu ci woon loolu moom dafa nekkoon loo xamante ne Makka amoon na euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy kon euh, azaka li nga xamante ne moom lay euh, tekk ci azzakatu ci làkku arab moom day tekki assalaaku mooy ak mbaax maanaam comme fa amal ghulaam fa kaana abawaahu mu'minayni fa xashinaa wa amal ghulaam fa kaana abawaahu mu'minayni fa xashinaa an yurhiqahumaa tughyaana wa kufra fa aradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa xayran minhu zakaatan wa aqraba rahmaa kon xay eh, fa aradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa xayran minhu zakaatan kon mooy eh, xale bi nga xamante ne moom la Seydina Xadir alayhi salaam eh, rendi woon moom la reyoon Euh, ba yent yàlla Musa alayhi salaam di naqarlu lool mbir mi ne ko laqad ji'ta shay'an nukra dëgg dëgg indi nga lu bona bona bona bon lu doy waar nga def euh, bi mu koy expliquer lu tax euh, daf ne ko ñooñu dañoo moom dafa amoon ay way dafa am ay wayjur yoo xam te ne way gëm la dañoo gëm yàlla te xale bi fitna la nar a nekk ci ñoom borom subhaanahu wa taala maanaam mu ne ñun ñu namm soppil ko maanaam soppi ko maanaam remplacer ko xale bi mu nekk ko maanaam ñu indi leen ñu weccee ko leen koo xamante ne ko xayran min moo ko gën zakaatal ci sellate kon mooy ak sellate euh, naka noonu comme nan qad aflaha man tazakkaa maanaam dëgg-dëgg taxe rek nga xamante ne sellal na boppam day teg tamit euh, ndax euh, ki nga xamante ne moom mooy joxe azaka comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe yuriduna wajha Allah fa ulaa'ika humul mudha'ifun ñi nga xamante ne dañ cee namm euh, jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy littéralement xar kanam borom bi subhaanahu wa mu ne ñooñu dañ leen di fulandik seen alal mooy day doo day doon lekk ndax azaka maanaam mooy annama d'ailleurs alal jurul fulandiku ci cosaan maanaam dañ koo natt maanaam azaka dañ koo natt ci alal yoo xamante ne ci cosaan day fulandiku maanaam moo xam day fulandiku ci jëmmi boppam wala boog possibilité mu fulandiku daf fee nekk beneen bi ci des euh, euh, mooy azaka dañ ko yu wër ay tur yu bari am na day tekki euh, maanaam ci alquran infaq borom santla day jëfandikoo baatu infaq mooy di jël alal di ko dépenser maanaam di ko dugal ci yoon wu baax ngir comme niñ ko gisoon euh, mooy comme pont na wala euh, kii mu tudd canal naa fi xoox tunnel gis nga bu baax yoon wu baax ñu encadré ko dugal ko mu jaar foofu mooy une euh, dañ ko da koy tuddee di ko tuddee xàq comme niñ ko gisee wa aatu fii nii tamit euh, ci waxu comme niñ ko gisee woon lu bari ci borom koo xam ne rahmatullahi alayhi ñu jàpp ne xàq fii azaka lay azaka ji moom tax moo tax mu wax euh, muy xàqul maalum kon borom subhaanahu wa ta'aala day jëfandikoo baatu xàq maanaam ci azaka euh, léegi moom mooy lan ci lu ci. sharia maanaam sharia bu ñu waxee azaka lan lay tekki istilaahu ci terminologie bu borom kooku bi rahmatullah alayhi mooy tamlikul maalin li mustahaqihi bi sharaa'itil maxsuusa loolu mooy définition bi nga xamante ne amaan na mooy bi gën a matale mooy bi a yaatu te gën a leer mooy tamliku maalin mooy moomale alal li mustahaqihi ñeel ko ko yelloo mooy kon da ngay jël alal bi nga moomale ko léegi yow moomatu ko da da nga koy jox ki ko moom nga moomale te kooku noonu il faut mu nekk mu remplir beneen condition mooy li mustaxaqqihi fokk mu yelloo loolu alxuraan li mu tudd na ko leeral na ko dinañ ko leeral tamit incha allah koy jox euh, ak maalin ban ban alal la a doon loolu tamit dinañ ko leeral du yëpp alal yëpp mais bi sharaatin maxsuusa ci ay charte yoo xam te ne yu mooy ay sart yu précis euh, alal yi ñu waroon a gi yi ñu génnee asaka moom jotoon nañ ko leeral sax ci jotaay yi weesu mais ñu fàttali ko rek mooy euh, li ñuy tuddee euh, an nuqud mooy li nga xam ne mooy wurus ak xaalis ak lépp lu yor seen maanaa comme ñu koy jariñoo comme ay euro dollar CFA dalasi et cetera ugiye dirham et ñaareel bi ci des moom mooy euh, az-zuru' wa al-hubub wa mooy liy génnee ci mbay ak meññeef ñetteel bi ci des mooy euh, al-ma'adin maanaam wa al-ma'adin wa mooy mbell ak li nga xamante ne mbell mooy miim yi ak muy kon yi ñuy boo demee voilà yi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy dugg ci miin pour mën ko génne ak li nga xam ne moom mooy rikaas mooy trésor yi nga xam ne dañ fekk ci jamono jaay bi euh, loolu mooy ñetteel bi euh, ñeenteel bi moom mooy bahimatul an'am dañuy wax tamit euh, muy bahimatul an'am mooy jur maanaam jur <coughs> Euh, beneen bi ci des mooy urudu tijaara maanaam mooy li nga xamante ne dañ koy jaay di ko jënd ñuy jaay ak di ko di ko jënd yii ci la ñuy génnee euh, azaka euh, globalement yii mooy yi nga xam ne borom ko xam ne rahmatullah alayhi ci ne dinañ ci génne azaka azaka nag li nga xamante ne dañ koy jàngatee ci suñu aaya bi mooy ne du alal yëpp la ñuy génne azaka du ci alal yëpp lañuy ñuy génne azaka mooy lu ne fii am waali yëpp xaqul maanaam nekk na ci seen alal bi maanaam kon bu lépp mais benn partie muy xaqul ab cër kon benn xaaj la benn cër ñu tam ba tey ci li ñuy jànge suñu aaya bi ci buntu boobu mooy le fait que mu ne wa fii am waali nekk na ci seen alal ñoom day tegtale ci anam gu leer ci ne alal bi fokk nga moom ko maanaam kon ki nga xamante ne moomul alal loolu charte yi bokk na ci mooy nga moom ko lu ñu tuddee mul milkiyatu mutlaqa comme ni ko Hanafi yi di waxe bu dee yeneen borom ko yu ñaare baat bi ñu jëfandikoo mooy milkul taam maanaam mooy nga moom moomeen koo xamante ne moomeen gu mat la ci kaw loolu ci njàngat boobu ñu jàngatee loolu ci suñu aaya yi ci charte yi nga xam ne moom la ñuy génnee azaka dañ ci xamee leneen li nga xamante ne moom mooy mbir yi masala bu njëkk bi mooy li nga xamante ne euh, alal la goo xam ne maalum am la maanaam alal gu matale la maanaam wala boog li amati naas mooy ñeel maanaam mboolem nit ñi comme tey par exemple li nga xamante ne euh, dëkk bi la maanaam ñu naan dëkk bi euh, ci réew mi laa dëkk ci la bokk kenn ëppale wu ma fi masalan Eh, daan bu ñu xayma woon léegi comme joxe joxe azaka na te azaka daf naa léegi damay xayma eh, PIB bi wala PNB bi ah produit national brut bi wala produit intérieur brut bi ma xool nan la toll maanaam bu ma xoolee tamit tël yi ma xool tabax yi et cetera li eh, gouvernement bi moom yëpp maanaam ñu xool lépp li nga xam ne ñëpp ko bokk rek. Euh, bu ko defee man natt leen nangam la war a doon comme que man azaka daf maa war ma xaaj mbir mi ci nombre de population bi maanaam population bi ñan lañ toll rek ma daal ma xool kon lan moo ma war a ci ma génne ko azaka mbir mi du demee loolu kenn du ci génne azaka maanaam euh, azaka kenn du ko génne ci li nga xamante ne ñëpp ko bokk lu ñëpp bokk kenn du ci génne azaka euh, allahumma ba mu des fekken fekkente ne waqf la loolu borom ko xam yu rahmatullahi alayhi wuti benn waaye daal di ñëw daal ne euh, sama alal gi dama ko jël teg ko ngir par exemple euh, njëriñ bi wala sama alal gii dama ko jël teg ko fi ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, doomi seen diw wala doomi diw sàngam wala sama alal gii dama ko jël ngir jagleel ko képp ku sant nangam wala yu noonu loolu nit ki su ko defee bu boobaa borom ko xam yi rahmatullah alayhim dañ ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam dañuy tënk nag euh, ñoom dañoo jàpp ne euh, loolu kenn du ci génne azaka parce que lu tax parce que nekkul milkiyatul mutlaqa maanaam nekkul loo xamante ne luñ doyal lu xam te ne ñëpp ko am euh, ñi nga xamante ne ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne loolu même bu fekkente ne li ghayr muayyanin lañ maanaam ñoo xamante ne xamuñu leen sax ñoom ñooñu sax dañuy génne azaka ci loolu ñu ne lu ñaar parce que azaka xaqul mal la comme ni ko euh, aaya bi waxoon fii am wàllu xaqul ma'lum maanaam nekk na ci seen alal gi àq boo xam te ne bu ñu xam la muy kon boo xam ne bu ñu te azaka kon loolu la maadaama ne xam nañu ne waqf bi mi ngi nii alal jaa ngi nii mi ngi nii ñu mën koo ràññee mën a xam ne lii la alal jooju dañ ciy génnee azaka euh, su fekkente ne dafa am ñoo xam ne ñu précis lañ maanaam ñoo xam te mbooloo bu ñu mën a tënk la boo xam ne ñoom ñoo ko moom Eh, ci kaw loolu kon loolu bu boobaa ñu ne alal jaa ngi fii bu xaw yu xawlu bi ñëwee maanaam saa at bi dellu si dañ ci génne asaka ñi nga xam ne ñooy fuqaha u Shafi'i xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañoo def teqantal ci mbir mi ñoom dañ ne dañuy xool bu fekkente ne loolu du ñu ñu xam maanaam nombre bu précis comme tey bu ñu ñi ñàkk bu ñu par exemple euh, njirim yi bu ñu nee par exemple étudiants yi wala yu mel noonu loolu dañ ci génne asaka bu duggee ci domaine bu duñ ci génne asaka bu duggee ci boobu. ci ci alal yi nga xam ne dañ ci war a génne mais su fekkente ne nag tey euh, loo xamante ne la xam nañu ñi ko ñi ko moom par exemple ñu ne euh, doom yi sëñ diw yi maanaam par exemple loolu précis nañ leer nañ comprendre euh, buñ ne taalibe yi yi nekk ci daara ji ñu ñu précis lañ ñu xam lañ bu boobaa ñooñu dañ ci génne dañ ci mën a génne asak mais liñ ci namoon mooy ne Euh, globalement asaka kenn du ko génnee ci alal boo xamante ne gu gu ñëpp bokk la euh, beneen mbir bi nga xamante ne par contre dina ñëw ci maanaaw bu fekkee sharika dafa am wala xul wala xul quoi dañ koy wax euh, voilà maanaam sharika mooy mooy nit ñi dañoo associé ngir teg benn entreprise yooyu loolu ni ñu ciy génnee asaka ak li nga xam mooy xul tax dinañ wax nan lañ ci génnee asaka mais globalement borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit foofu d'accord maanaam dafa am. ñett maanaam ñetti wax yu ci am globalement euh, su fekkente ne tey man damaa bokk ak kenn associé euh, ak keneen déjà bu muy génn azaka dama koy génne solo man part bi ma am mooy sama euh, kat kii bi du capitaux yi capitaux yi mais alaaka bi xam cër bi ma ci am voilà action voilà samay action kon sama sama action yi nga moom laa yor ci euh, entreprise bi man ci laay génne azaka mais du ci charte yëpp du ci condition yëpp il faut que d'abord mu mu yeneen conditions yi maanaam li ñu bëgg a wax rek fii mooy dañuy concentré wu rek ci alal ji le fait que nga moom ko donc loolu ngay xool ndax danga ci génne azaka waaw wala déet mais loolu moom mooy yow yaa koy xool maanaam sax mais selon part bi nga ci am mooy kon action yi nga am ci entreprise bi léegi su fekkente ne euh, dafa am mais nag loolu. loolu mooy su fekkente ne euh, mbir mi euh, euh, maanaam mooy action yi maanaam ci entreprise bi ak entreprise bi lu mën a doona ah, lu entreprise bi mën a doon ki nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu day am jeexital maanaam xulta bi maanaam le fait que jël sama alal dugal ko ci entreprise bi loolu daa iman Euh, day am jeexital euh, wala wala boog maanaam euh, plutôt du am jeexital maanaam du am jeexital mooy lan mooy du asir mooy lan ne comme que ñoom entreprise bi yëpp la dañuy génnee asaka entreprise bi déedéet maanaam yow rek yaay génne asaka ci solo yow part bi nga am ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah ñoom contraire bi lañ wax ñoom dañ ni moom moom alxul tatu asir bokk gi day day day am jeexital mooy faw dañ koy génneel azaka mais azaka bi entreprise bi lañ koy génneel maanaam kon ñu gis ne Hanafi rahmatullah ñoom dañuy jàpp ne yow en tant que actionnaire yaay génne azaka ñeneen ñi jàpp ne non yow maanaam yéen ñëpp en tant que entreprise yéenay génne azaka mais cha Maliki ak Hanabila rahmatullah ñoom ñoo nekk ci digg bi ñoom dañu ne dañuy xool su fekkente ne euh, dañoo bokk ci maanaam entreprise bi maanaam leneen la alal la boo boo xam te ne bépp xeetu alal la bu mu mën a doon. Eh, yow su paar bi génne asaka mais ba mu des su dee bahimatul an'am la su dee bahimatul an'am la mooy jur gi maanaam jur gu ñuy sàmm la entreprise bi maanaam mu nekk entre élevage par exemple élevage def élevage mais élevage ñuy wax fii nag mooy nga yor ay nag wala nga yor ay xar ay gëléem moo tax ñuy wax mais jubluwuñ ci élevage bi nga xamante ne euh, euh, da ngay da ngeen di koy def pour di bi maanaam di jaay et que euh, voilà kii kii kii di kii di du boobaa waxoon nañ ne dañ leen di génneel beneen a beneen alal lañ leen di beneen euh, condition la laaj maanaam loolu ci arudu tijaara yi dañ koy génne maanaam mooy ci jaay jënd boobaa day daal dugg ci circonstance bu maanaam moom mooy kon bu dee élevage la maanaam ni ñu yor ay xar wala yor ay nag wala yor ay bëy wala yor euh, ay gëléem bu boobaa ñun ñun dinañ leen génneel asaka ni ñu leen di génneel mu ne mais bu boobaa entreprise bi moom mooy génne asaka comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laa eh, laa tajtami'u bayna laa tajtami'u bayna mutafarriqayni wala eh, tufarraqu bayna mujtami'ayni maxaafata zakat eh, wala bokk ci beneen riwaaya xashiyatu sadaqa maanaam du te xadis la bu nekk ñaari saxeex yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne du ñu boole diggante ñaari mbir yu tàqali ko wala ñu boole ñaari mbir yu daje maanaam wala ñu tàqale ñaari mbir yu daje ngir ragal génne asaka maanaam mooy ma par exemple ñeent fukki xar mu leer ma fukki xar yii su ma ko fi bàyyee dinañ ma génneel azaka maanaam ndax dinaa joxe dinaa génneel léegi parce que lool la maanaam foog nga am ñeent fukk bu dee xar la pour nga mën a génne azaka euh, mani naa ko jël associé ko ak keneen bu ko defee euh, loolu association bi doon na dagat mais su fekkee dama ko def ngir ne euh, su ma ko defee azaka ji ci lay gën a woyofee ci nan maanaam ngir dajale leen bu boobaa loolu day nekk lu xaram naka noonu contraire bi moom mooy ma yor samay xar Eh, yoo xamante ne dama ko yóbbu ci benn euh, pâturage fu ñuy fu ñuy naanee wëgg et cetera tout ça bu yóbbu leen fa ñu dajaloo euh, ñu nekk ay junni mais mu leer ma ne buñ bëggee génne wala boog ñu nekk benn nombre bu président mu leer ma ne tey guñ bëggee a asaka man daf may désavantage parce que bu boobaa sama ñaari xar la ñuy nar yóbbaale ci asaka gi waaw bu boobaa au lieu may may joxe benn xar kese ma daan leen di tàqale loolu tamit dafa maanaam te comme yonent bi saasam ci circonstance yi la ko waxee ci condition bi la ko a lool loolu boobaa tamit day tax buñ ko génne asaka euh, alal ji tamit fekkente ne euh, bi ñuy génne asaka ci man ñu resté ba tey ci cadre entreprise mooy nit koo xamante ne tey dafa yore entreprise yu bari maanaam xëy na multinationale la yor wala euh, en ay entreprise yu bëri la wala mu nekk actionnaire maanaam mu yor ay action ci entreprise yu bëri yu wuute léegi kooku li muy def moom mooy su bëggee génne asakam mooy day dajale alal yëpp moom yëpp lay boole maanaam tey par exemple su fekkente ne euh, dama yor euh, alal alal yoo xamante ne dafa nekk Ndakaaru beneen alal bi nekk Miami wala euh, Cincinnati beneen alal bi nekk Paris hmm? beneen alal bi nekk Abu Dhabi et cetera bu boobaa beneen alal bi nekk Lyon wala même bu nekkul. man su may génne asaka comme maanaam dama leen di génne ñoom ñëpp mais ci dëkk bi ma ne maanaam ci rayon bi ma ne maanaam ci rayon ma doon tukki fi ma mën wàññi samay julli maanaam ci rayon boobu laay génne asaka parce que asaka tam noonu lañ koy génne comme dinañ ci ñëw insha ci ñi ko yelloo euh, kon bu boobaa euh, man may génne asaka mais pas alal ji maanaam kon alal bi day génne asaka dama koy génne asaka mais fi ma ne léegi su fekkente ne tamit euh, sauf que maanaam loolu mooy lool borom xam-xam d'accord nañ ci su dee alal bokkul ak jur gi mais bu dee alal gi ci ay jur la nag maanaam mayor ay nag euh, maanaam wala ci dëkk bu nekk comme ni ni comme niñ jot a tudd nii ci alal ji bu boobaa nag loolu dañ leen dañ leen di génneel azaka de la même manière maanaam mooy man maay génne azaka ñëpp boole leen euh, loolu xam nga loolu mooy waxu jumhur ulama euh, d'ailleurs mooy waxu ñëpp sax. mais ci circonstance bi ñuy wuutele bi ñuy wuutee mooy su dee euh, benn bu ci nekk matul nisaab maanaam benn bu ci nekk matul euh, nisaab nisaab mooy seuil imposable maanaam mooy fi nga xamante ne loolu sama alal yëggu fa maanaam kenn mënu duma wax ni da ngaa war a génne loolu mooy nisaab euh, dinañ dinañ ci ñëw incha allah ci wàllu nisaab yi mais su fekkente ne sama jur gi fenn fu ci nekk am dama leen a tasaare mais fañu ne ñoom ñëpp bokkuñu. maanaam euh, benn bu ci nekk matul nisab su ma leen boole na dina ko mat mais su ma leen fenn ku ne moom la ma fa teg am naa ñaari xaraf ne que géttu bàyyi diw ga géttu bàyyi diw mu am fa ñeenti xaraf feneen fa et cetera mais moo leen boole matul ñeent fukki xar masala euh, mat ëpp na ñeent fukki bu boobaa nan lay def ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullah alayhi ki euh, ki xanaa bi lay plutôt rahmatullah alayhi imam ahmad moom moo wax loo xam ne al imam mu hafiz ibn munzir rahimahullah daf ne man xaw ma keneen ku ko wax ci borom mooy dane loolu kenn du ko génneel asaka loolu kenn ko génneel asaka parce que kenn ku ci nekk ngay génneel asaka alors yeneen borom nga rahmatullah dañu en kay situation boobu dañu leen di génneel asaka euh, kon alal ji nga xamante ne lii ñu tudd nii mooy alal ji nga xamante ne kon maanaam moo aju ci entreprise yi globalement entreprise yi nii la ñu leen di génneelee asaka am na nag ay mbir yoo xamante ne dinañ ko préciser ci alal bi mooy ne il faut que alal googu pour ñu mën koo génneel asaka. ñu bàyyi ko xel quoi ci entreprise wala ci lu mën a moo xam entreprise individuelle la comme auto entrepreneur nit ki moom rek la wala euh, entreprise boo xamante ne euh, nit ñi dañ koo bokk bu ma ci bëggee génne azaka il faut que ma bàyyi xel leen mooy kenn du génnee azaka ci alal maanaam parce que fii amwaalihim la borom bi wax subhaanahu wa ta'aala mais alal gi ñuy wax nekk na ci seen biir alal alal gi ñuy wax xam nga waxoon nañ ñi bi ñu tàqale alal nee nañ amoon na alal googu ñu tuddee xëy mooy lu ñuy denc. loo xam ne dañ koy jëfandikoo dañ koo soxla maanaam dans la vie de tous les usage personnel mu am alal ji nga xamante ne euh, loolu maalu naamen la mooy alal ji fulandiku mooy ji yokk ci loolu la ñu génnee asaka ci bu ci bi yokk la ñu génnee asaka maanaam mooy lan mooy tey su ma yoree entreprise ma tabax ay locaux euh, locaux yooyu alal gi maanaam bu may inventaire entreprise bi du ma ko boole du ma ko boole ci liy génne Euh, par exemple chaise yi ma ñëw teg pour clients yi bu ñu ñëwee toog ci et cetera wala yi nga xamante ne moom laa par exemple bu dee damay damay damay damay jaay yàpp par exemple machine yi wala paaka yi kuddu yi et cetera wala bu dee tailleur la par exemple machine ñawukaay bi wala euh, yooyu yëpp du ma ci génnee asaka li may génnee asaka euh, wala bu dee baykat la par exemple xar kii yi sama fas yi fas yi du ma ci génne fas yi may bayee wala euh, tracteurs yi machines yi yooyu du ma ci génne azaka gopp yi du ma ci génne azaka bu dee par exemple euh, damay maanaam lépp loo xam ne daal dama koy utiliser dama jëfandikoo ngir ne entreprise bi ci boppam moo mën a dox loolu su may def samay inventaire du ma ko génne azaka même bu ma yoroon sama boutique ci Amadou Tidiane di war a def inventaire li may jaay maanaam par exemple euh, loolu may teg ci kanam mii bu ko defee kii client bi may am distance sama diggante ak moom ak teg wala ak yu mel grillage yi may def ak yeneen yooyu yëpp bu ma ko jëlee def ko loolu fu muy génne asaka du ma ko compter waale voilà fi nga xamante ne maanaam yeneen yi nga xamante ne yëpp moom laay jëfandikoo loolu du ma ko du ma ko génnee asaka xamal laay génne asaka lenn kese laay génnee asaka lenn mooy li may jaay ak loo xamante ne bu may jaay faaw danaa ko jaayale tey par exemple bu fekkente ne damay jaay ay ay biscuit euh, ma jëndaale ma jënd ay paquetu stock ay stocku Euh, paquet mooy ngir paquet jing bi wala ay carton ay ay ay paquet ay ay ay stocku maanaam carton loolu dama koy génneel asak xam nga lu tax parce que su may jaay dama koy joxe waale dama koy jaayaale daa bokk ci li may jaayaale comprendre loolu dama koy génne waale asak mais li nga xamante ne comme par exemple kii ñëw wuñ gi mu denc stock da koy génne waale asak xam nga lu tax parce que moom wuñ gi suy joxe ñaw bi da koy joxe waale voilà wala fi muy dugal paquet bi wala yooyu gis naa ngaa yi di ci def ay paquet yu rafet euh, bu ñuy jafe jaay ñëw ah macha allah yooyu par exemple buñ ko stocké buy génne asaka da koy génne wala et cetera maanaam kon yooyu nga xamante ne bu may jaay faaw dama koy jaayaale dama koy génne la asaka mais li nga xamante ne matériel la pour liggéey bi wala boog ngir mën koo jëfandikoo loolu du ko génne la asaka tey par exemple même bu doon tey par exemple man damay damay jaay biscuit mais mu am stock biscuit moo xamante ne moom dama koo teg ne ngir sama waa kër ñooñu loolu du ma ci génne asaka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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون